a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid ibni ali ibni suruur al-maqdisi rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabul hajj fi baabu tamattu' an Hafsata zawji nabi sallallahu alayhi wa sallama annahaa qaalat yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam maa sha'nu nnaasi xalluu min al-umrati wa lam taxilla anta min umratik fa qaala sallallahu alayhi wa sallam inni labbadtu ra'sii wa qalladtu hadyi falaa axillu xattaa naxar kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahu llahu ta'aala muy indi kon ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn xadis bi gudd gudd gudd <laughs> ci baabu tamattu gisoon na ñaari xadis lañ ko ubbi woon sax bu Seydina Abu Jamra bi ak beneen bu Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhuma tey ñuy gis xadis bi nga xam ne mooy koy ñetteel ci buntu bi muy xadis numéro deux cent trente-cinq muy ñaar téeméer ak fanweer ak juróom mu ne an Hafsata mu ngi koy jële ci seenu yaay Hafsa zawji nekkoon soxna ci annabi yi nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annaha qaalat kene moom de nee na ya rasulallah dafa laaj ndaw yàlla li laaj yonent bi alayhi salatu wasalaam ba ko jaaxal daal mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma sha'nu nnaas moo lan moo tax nit ñi xallu ñoom ñu daal di deñ mooy lépp ci nit ñi wax noo xadis wiñ génn waxooloon na la mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhuma di frère u sayyidatu Hafsa nii ñoom ñoo bokk ah Eh, ay waajur wala radiyallahu anhum xooxoon eh, nañu ne am na ci nit ñi ñoo xam dañoo def ni yonent mi alayhi salaatu salaam dañu doon hadiyu léegi nii ñu ëppoon ko woon moo tax mu ne man nag damaa laaj ne ko yow ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma sha'nu nnaas moo tax nit ñi xallu ñoom min al ñoom daal di ne ñuy génn ci umra yi nekkoon mooy lañ yéene woon ba def ko umra nekk ñoo xam ne dañoo far umra génn ba li nga xam ne li xaraamoon ci ñoom ñëpp liñ leen doon aaya daal bi nga xam ne ci la ñu dugg ci li nga xam ne mooy armal ba léegi ñoom ñoom génn nañ ci ba yooyu yëpp dangan na ci ñoom walam te yow moom ma gis ne yow yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam tahilla anta min umratik yow moom mooy eh, eh, eh, daganoo mooy mbiri dagana mooy génnoo ci sa umra gi mooy ba bu ko defee yow ñoom li leen liñ leen doon aaye euh, deñ yow gis naa ne yow loolu dafoo ñoom léegi nag génnoo yow ci sa umra gi voilà fa qaal yonente mi alayhi salatu wassalam ne ko boo gisee loolu mooy man de inni man rasulullah sallallahu alayhi la sallam labbadtu rasi mooy damaa def ci sama bopp loo xamante ne genre diw la loo xam ne day tax nga mooy da koo defar waa waajal bopp bi daal di koy defar ba pare takk ko nga xam ne bu boobaa day tax du tasaaroo ak ngelaw yeeg poussière beeg yooyu ak yu bari façon téej yéeg yooyu duñ ci daaw di dugg noonu voilà surtout le fait que moom daa nekk koo xam ne moom ba mu jógee ba mu armaalee ba léegi mooy moom aj lay lay day def umrak aj bu ko defee day gën a yàgg loolu nag moo tax mu daal di defar bopp bi daal di ciy def loo xam ne day tax mu daal di nekk benn daal di mën nekk comme comme rek ko ñu bari karaw boo xam ne dañoo bëgg seen bopp yi takk ko ñu daal di koy diw ngir man koo boole après ko loolu mooy labbatu mu ne noonu laa def rasi sama bopp mooy sama karaw waqal la du tuta daal dinaay eh, takkal ay ay xalaa yi de mooy yi nga xam ne moom lañ doon takkal haj yi sama haj yi nga xam ne ci giléen yi ak yi nga xam ne ak bàyyi may yi nga xam ne dañ leen di indi ci kaaba geeg yoo yëre di leen fa indi ngir borom bi tabaraka wa taala mooy yéen leen doon xalal di leen ko takkal ba bu ko defee ñi nga xamante ne nii ci kastoor yi nga xam ne ñoo doon ah ci agresseurs yi ah buñ ko gisee wala képp koo xam ne tout temps yooyu dëkk bi mooy Makka foofu en tout cas day dëkk réewu arab yi daa bari woon i razzia ak kar ñi nga xam ne dañuy woyaase wala ñu yor addu kalpe leen léegi bu ko defee ñoom buñ gisee lii dinañ xam ne ah lii ga teg temps bëgg la jëm bu ko defee duñ ko def dara mu ne kon waqal la duhani ngal dinaay takkal li nga xam ne mooy samay hëd yu ay mandarga yu wane ne ay hëd yu nañ de fala ahillu kon nag ay sa Hafsa man duma duma génn ci duma mën a génn ci li nga xam ne moom laa yéene woon xatta lulul mooy ci lii ma nekk xatta bal ba an xara ci laay loje sama gëléem yi ma bindi sama xaj kon loolu mooy xadiis boobu bi ci tegu bu mujj bi kon nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy hadis numéro deux cent trente-six muy ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn mu ne an Imran ibn Husayn radiyallahu taala anhu annahu qaala nazalat ayatul mut'ati fi kitabillah fafa'alnaahaa ma'a rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yanzil qur'aanun yuharrimuhu wa lam yanha anhaa hattaa maata faqaala rajulun bira'yihi maa shaa'a qaala al-musannif rahimahullaah wa qaala al-buxaariyu rahmatullaahi alayhi yuqaalu innahu umar wa li muslimin rahimahullaah nazalat aayatul mut'a yaani aayatal hajj wa amaranaa bihaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam summa lam tanzil aayatun tansaxu aayata mut'atil hajj wa lam yanha anhaa hattaa maata sallallahu alayhi wa sallam qaala al-musannif rahimahullah wa lahumaa bima'naa kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bii di baabu tamattu muy xadis kon wax nañ la numéro bi léegi an Imraana mu ngi koy jële ci bu ñu naan Imraan ibn Husayn di doom ki nga xamante ne nii ah, muy Seydina Imraan ibn Husayn nee na qaala mu ne nazalat ayatul mutaa mu ne nazalat ayatul mutaa mu ne nazalat wàcc na ayatul mutaa mooy aaya bi nga xamante ne mooy wax ci mutaatul xajj moo tax dina ko leeral mooy moom lañ doon tuddoo fee bi mu naan bi suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ca suuratul baqara naan famata faman tamatta faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi kon loolu faman képp koo xam ne tamatta daal dinay def tamattu bil umra jóge ci umra ila al hajj jëm ci aj famastaysara bànneexoo ci jiboy loolu famastaysara kooku am moom moom daal li nga xam ne moo jàppandi ci moom min al hajj loolu la war a rendi wala wala kon nag mu ne moo tax moom lay junj nii ne ayatul hajj da ayatul muta génn na wàcc na fii kitaabillahi ci téereb yàlla bi alquran fa fa'alnaaha ñu def ko ñun sahaaba yi am ñu ko def ci ñun ñu ko doon def ma rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam walam yanzil te daa wàccul wàccul qur'aanun benn alquran alhamdulillah benn alquran laayab alquran wala saaru alquran wàccul yuharrimuhu di ko tere di tere lan mutaatul hajji walam yanha anha te kenn terewu ko ah. kenn terewu ko yonent bi alayhi salaam walam yanha anha hatta maat yonent bi alayhi salaam terewu ko ba ni muy génn àddina alayhi salaatu wassalaam mu ne nag fa qaala sayyidina Imraan nag <laughs> ne fa qaala mu wax rajulun benn waay gannaaw gi quoi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ra'yihi te la mu wax moom ci xalaatam la walla ma sha li nga xam ne daal moo ko soog moom ni mu gis daal la jàpp moom lay wax léegi nag <laughs> waqaal al imam al maqdisi rahimahullah mu ne waqaal al buxaari mu ne al imam al buxaari rahmatullahi alayhi neena yuqaalu nee nañu ne innahu Umar kookee Seydina Imran di di junj ci wax ji naan am na benn waay boo xam ne moom daa ñëw wax ci xalaatam lu ko soob <laughs> voilà mu ne kooku de nee nañu Seydina Umar la radiyallahu anhu loolu loolu xam naa ñuy saraat nañ ko gën a la waaye mooy Seydina Umar radiyallahu anhu en fait moom dafa gisoon ne lii gënoon mooy Euh, aj gi mooy kaaba gi ngir nit ñi bañ a déserté kaaba gi boo taxoon moom mu mu mu mu doon penché wu di jeng ci ñuy tàqali di génn aj ak umra mooy def ko ñaari voyage bu ko defee kaaba gi du deñ am ñu fiy ñëw di umra xam nga umra ci at mi yëpp lañ ko mën a def waaye aj gi bu ko defee ñu def aj beneen yeneen période yi ku nekk man a ñëw umra looloo taxoon moom mu doon def lool léegi <laughs> ah doon ko tere ba te loolu it jëli nañ ko ci ku mel ni Seydina Usman radiyallahu anhu ñoom naa Seydina Muawiya ñu bari sax voilà <laughs> léegi ci sahaaba yi radiyallahu anhu am na sax ñu koy tudd ci Seydina Siddiq naan moom moom la gisoon ne moo ngir loolu ma wax sagesse bi ma la léegi nag loolu comme que Seydina Umar ko ko xamee woon léegi nag mu ne loolee ñuy tere naan muta ndax dañ doon wax ne gars bu leen def a voilà mooy di umra ba pare daal di aj parce que mooy kon benn voyage kese ngeen di def quoi voilà te ngeen bañ kaaba gi ay jamono na kenn du ñëw voilà <laughs> léegi Imaamul Buxaari nag rahimahullah Seydina Imraan nag bon da ne kook nag di ko tere benn waaye la rek boo xam ne ginnaaw bi loolu kenn terewu ko yonent bi sallallahu alayhi wàccoon nañu def ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ni mu génn àddina kenn terewuñu ko benn waaye nag moo ñëw wax ci ay waxam ci ay ci wax ah, ci xalaatam daal li mu jàpp ni moo gën comme ni ñu ko waxee nii masha Allah lu ko soof lu jàpp ni lii moo gën voilà léegi nag al imaamul Buxaari ne kooku rahimahullahu kookee Eh? mu nee nañu Umar la radiyallahu anhu mu ne wali Muslim al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wali Muslim te ñeel na al imaamu Muslim rahimahullah bi mu soloobee xadiis bi dane nazarat wàcc na ayatul mut'a aaya mut'a bi te moom lañ la wax sànq ci suuratul hee eh? suuratul baqara muy aaya bi nga xamante ne mooy numéro cent quatre-vingt-seize voilà ci suuratul baqara léegi nag mu ne aaya boobu de wàcc na yaani moo tax maa mutaatal hajji mu ngi ci jublu li nga xamante ne mooy mutaa yi nga xam dañuy bànneexu ci aj gi ndax loo xam ne ñaari voyage lañ ko doon def d'habitude ñu daal di la koy permettre nga man koo def ci ñu may la nga man koo def ci benn voyage mu ne wa amarana mu digal ñu biha ci muta mooy def muta daal di lan daal di umra après daal di aj kan moo ñu ko digal bi haa ci loolu le rasulullahi nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw gi lam tanzil te ginnaaw gi dara wàccul aayatun benn laaya tansaxu aayata mutatil hajj benn laaya bu ñëw di nasaxal laaya mutatul hajj bii nekk ci suuratul baqara amul wàccul walam yanha anha hatta mat tey nam ci alayhi salaam terewu ba ni mu génne àddina kon lii la léegi al imaam al haafiz Abdul Ghani rahimahullah mu ne walahuma te ñeel na al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ci hadis bu mel nii boo xam ne comme bii bi maanaawu ci ay maanaam léegi nag fii nii. ci la yem léegi nag muy dugg nag ci beneen bunt boo xam ne bu bees la buntu bii nga xam ne ñun version yi nga xamante ne nii moom lañ ci yor mooy numéro ñeent fukk ak ñeent mooy numéro 44 li nga xamante ne nii moom mu ngi ko tudde nan moom al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne baabul hadi an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat fataltu qalaa'ida hadyi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam thumma ash'arahaa wa qalladahaa aw qalladtuhaa thumma ba'atha bihaa ilal bayt wa aqaama bil madiina famaa haruma alayhi shay'un kaana lahu hillan kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci ki nga xamante ne nii muy wax ci xadiis bi nga xamante ne nii moom la njëkk a ci bunt bi kon nag léegi mooy baabu bunt li nga xamante ne nii euh, buntu bi nga xamante ne nii baabul hadi walla baabu buntu al hadi mooy yi nga xam ne noonee la tuddee li nga xamante ne nii mooy hadaaya yi mooy yi nga xam ne waxoon nañ ko jarul kon ñu ciy ñëwaat di yo leeral voilà mooy baabul hadi ngir gañ <laughs> ngir gañ du temps mooy rek laa voilà loolu kon léegi ñun xam nañu loolu quoi voilà walillahi alhamdu wal na kon nag mu ngi noonale mu ne kon buntub hadiyu muy indi hadis bi nga xam ne moom moo ci njëkk ci li nga xam ne moom la indi fii muy hadis deux cent trente-sept voilà hadisu deux 37 muy ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñaar voilà mu ne ana Aysata mu ngi jële ci suñu Aysa radiyallahu ta'ala anha annaha mu ne moom de neena mu ngi suñu Aysa radiyallahu anha neena mu ne fataltu qalaa'ida hadiyi nabi mooy daal dinaa lem daal di koy takkal li nga xamante ne nii waajal ko lem ko defar ko ba mu baax takkal ko xalaa xalaida yi nga xam ne moom la ñuy takkal mooy yi nga xam ne moom la ñuy takkal hadiya muy hadiyu nabi yi bu yenente bi alayhi salatu wassalam haj yi nga xam ne moom la doon yóbbu ja Kaaba ga man nii maa ki nga xam ne maa ko waajal toppatoo ko daal di jël li nga xamante ni nii mooy defar li nga xam ne mooy jël yi ñu leen di takkal lem leen takk leen takk bu rafet ci seen fañ leen koy takkal yenn yi ci ci loos bi lañ ko doon takk leen ni ci tànk yi yenn yi ci boos beeg yoo yële mu ne man maa ko def loolu le summa ginnaaw ba ma ko defee nee na nee na summa asharaha yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy naccal mooy jëli gëlim lay wax voilà géléem yi nga xam ne day ñëw ci mboos bi yi nga xam ne mooy fi nekk ci kaw mu daal di koy nàccal tuuti loolu mooy li nga xamante ne nii mooy sharaha la qalladaha bi bare man bi ma ko waajalee li nga xamante ne mooy takkaay ya léegi nag nee na wa qalladaha yonent bi alayhi salatu wasalaam jël takkaay yi daal di koy takk yi nga xam ne moom lañ koy marquer nga xam ne képp koo xam ne moom lañ la doon wax ne la bu ko defee agresseurs yi yi n ñoom gis nañu ko buñ ko gisee xam ne ah léekat moom jëkk alkaabatal musharrafa fa la jëm léegi zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne man mii de man maa ko def non mu ne ginnaaw yonent mi alayhi salaatu salaam ash'araha mu ko waqan la daha yama waajaloon defar ko ba lem mu baax daal di koy defar léegi te ñoon leen ko takkal moom mu daal di ñëw moom alayhi salaatu wassalaam daal di leen koy takkal nag voilà léegi mu ne aw xallattuhaa wala rek riwaaya sikki sàkkala wala man maay ki nga xamante ne man Aisha radiyallahu ta'ala anha wa man maay ki nga xamante ne nii maa ko takkal yi nga xamante ne mooy gëléemam yooyu ne de léegi nag mu ne summa ginnaaw gi ba'atha biha mu daal di koy yebal mooy gëléem yoo yële ilal bayti te néegub yàlla ba ah wa zaadaha allahu sharafa wa aqaamata moom yeneen trois cent mu des nag daal di toog des bil madinati medina fa la nekkoon demul mooy dafa waajal ay hadiyo yónni ko ca Kaaba ga te demul aji waaw léegi fa maa xaruma xaraamul nag ci moom alayhi ci moom aaya amul lenn shay'un dara kaana lahu xillaa loo xam ne daa nekkoon doon nekk loo xam ne yu daganoon ci moom en tant que ku ajul mooy ci armal ah ka dem armal yi moom yañ koy yañ koy xaraamal yonent sallallahu alayhi wasallam yooyu bàyyiwu ci dara waaw loolu dafay bëgg a leeral ne ku joxe hëj yu ku yónnee ay hëj yu nekk sa dëkk yónni hëj yi yow doone yónni naa hëj yi léegi man ni may def kon fekk rendee buñu ko lojawuñ ko man damay yëpp yu ñuy aaye ci armal dama dañ ma koy aaye ba kera ñu may lojal samay hëj yi loolu lag la ne déedéet yonente ma lay sa sam deful noonu le léegi nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu muy jàll ci li nga xamante ne nii mooy xadiisu muy li nga xam ne ñaar téeméer ak li nga xam ne mooy fanweer ak juróom-ñett mu ne waan Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat ahda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marratan ghanama mu ne kon mu koy jële ci cum jële woon sànq muy sayyidatu Aisha muy ñaareelu ah hadis bi ci bunt bi mu ne waana Aisha mu ngi jële ci suñu Aisha radiyallahu anha annaha qalat kene nee na ah daal dinay hadiyu de daal di yóbbu ay hadiyu yonente mi annabi yonente mi alayhi salatu wassalam marra benn yoon yoo xam ne moom defu ko ay ay ay gëléem comme bi ñu romboon sànq waaye ganama ci jur ji ñoomin xarak ñoo ñële ñoom ñoo ñële ñoom lu daal di yóbbu moom yonent bi alayhi salaatu mu ngi noonu le ñu jàll ci li nga xamante ne ni mooy hadith bi nga xamante ne nii mooy bi ci tegu mooy hadith deux cent mooy hadith ñaar téeméer ak fanweer ak juróom mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya anna nabiyya rajulan yasuuqu badanahu qaala sallallahu alayhi wa sallam irkabha qaala radiyallahu anhu innaha badana qaala sallallahu alayhi wa sallam irkabha qaala radiyallahu anhu fara'aytuhu raakibaha fara'aytuhu raakibaha yusaayiru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-musannif wa fii lafz qaala fi saaniya aw saalisata irkabha waylak aw wayhak kon nag al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala muy indi fii hadith bi nga xam ne mooy hadith deux cent trente-neuf comme ni ñu ko waxee léegi mu ngi koy jëlee nag ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne anna anna nabiyallah kene euh, euh, euh, yonentab yàlla bi muy ndawaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama dafa ah, ra'a rajula dafa gis benn waay boo xam ne yasuuqu na mu ngay wommat <laughs> benn gëléem quoi gëléem boo xam ne da ko doon yóbbu ngir hadiyu voilà léegi nag bi mu koy wommat noonu di ko yóbbu di dem yeneen ma lay sa sam daal di koy gis ne waa ji ne ko irkabha ne ko hé ne ne waa ji war ko voilà mooy waral sa kii bi gëléem gii nii nga yor war ko waa ji ne ko <laughs> innaha badana ne yonent ma lay saab saab eh yonent ma lay saab saab lii badana la de voilà mooy euh, pour wan ko ne noonu lii dama ko waajal ngir ngir hëju la quoi voilà ngir li nga xam ne dañ koy yóbbu ca Kaaba ga quoi xam naa moom dafa yaakaaroon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon xam euh, bon xamul woon ne ngir lool la quoi voilà léegi nag mu ne ko <laughs> léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waat léegi moom mu xam ne xam naa waa ji mu ne ko irtabha mu waxaat ko ne ko irtabha ne ko war ko qaal nee na Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na eh, nee na maa ngi gis fara aytuhu maa ngi gis raakibaha waa ji nga xam ne mooy mu daal di koy war ka nga xam ne moo yoroon euh, mooy waaji quoi waaji nga xam ne moom la ne ko euh, euh, <laughs> war ko nee na maa ngi ko gis moom yu saa yirun nabiyya mu ngay doxat ak bi sallallahu mooy yor gëléem gi ah di léegi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi di dox ak moom waaw léegi nag mu ngi noonu le yu saa yiru mooy di dox ànd ak moom ñuy doxante muy dox yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nekk ci gëléemam di dem waaji léegi comme que moom da ko doon wommat daal sonnoon nag waaw di wommat gëléem gi ta moom sonnoon na di dox voilà mu ne ko war ko ne ma après ma gis waajo ko war nag ah mu ngay doxal nag ci wetu yonent bi alay saa salaam ñuy dem mu ne wa am na nag ci benn kaddu boo xamante ne nii foofu sayyidina sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu na ne qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa fi thaniya ci ñaareel bi aw thalitha ci ñetteel bi ne ko irtabha way war ko way oui <laughs> voilà mooy way la ci mooy waxu arab la muy naan <laughs> buñ nee toskare ñeel la tekkiwul da koo ñaan ne ko na la toskare ñaan non mooy way yow waral lii rek looy def nii ah ñaa ngi sonn yor giléem gis ñu yor garaan bi xam naa ko mooy mel ni daan ko xam naa ko yow war ko way xat way la way xat uy <laughs> ah, waaw lii mooy lan yow looy def nii voilà waxinu loolu la waaye ñaanalu ko loolale léegi al imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Hmm? al-Maqdisi rahimahullahu taala waylaka ak wayxaka ñoo xaw niroo waylaka xam nga al waylu mooy toskare wayxaka uy wala yu mel noonu voilà mooy looy def nii rek koy yow waral aja <laughs> kon nag muy wax ci bi ci tegu muy numéro deux cent quarante ñaar téeméer rek fukk mu ne an Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu annahu qaala amarani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an laa u'tiya al-jazzaara minha shay'an wa qaala sallallahu alayhi wa sallam nahnu nu'tiihi min 'indinaa kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah muy jële ci Seydina mu naan Aliyin mu ngi jële ci Seydina Ali ibni di doomi abi talib ku ñu naan abu talib radiyallahu anhu annahu qaal neena amarani daf maa digal annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an aquma ma taxawee ala budunihi ca gëléemam ya nga xam ne moom la andi woon ca ajja keroog jël loj ko fa ndax yonent bi saa saam daa am yu mu ca loj lu tolloog li nga xamante ne mooy ak at yi mu dund léegi yi ci des mu bàyyi ko sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag mu taxawe ko non seulement mu mu wet ko taxawe tamit lañ koy lojee walla ak ña fa war a taxawee yooyu yëpp ak waajal geeg ni ñu koy préparer ba ni ñu koy saraxee ak yañ koy jëlati yooyu voilà léegi ak ba léegi mu ne wa an atasaddaq te digal na ma ma daal di non seulement ma taxawe ko loj yi ci des waaye hmm, wan atasaddaq bi lahmiha ci yàqu gëneen yoo yële ma daal di koy saraxe walla wa juluudiha ak deru gëneen yëpp naa ko saraxe wa ajillatiha mooy yañ koy takkal di leen ko solal ci ay yére ya nga xam ne moom la ñuy solal gëneen yooy yëpp ci façon xalaa'it yi la ngir nit ñi ne nañ xam ne lii nii ah ca Kaaba ga la jëm voilà nee na yooyu yëpp nee na man laal di koy saraxe wa an la ontiya ma bañ a jox aljazaara waaye yi nga xam ne moo doon toppatoo mbir yi ginnaaw man ak moom ah, ak ñi nga xam ne moo koy toppatoo ma ak moom ah nga xam ne koo kële di ko waajal waajal ko diñ koy feese ba defar loolu ayu daal di koy def ay dogit yooyu ngir mooy kooku noonu doon def loolu bu ma ko ci jox shay an dara wa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam tekki ne nahnu ñun non fiihi ñooy jox waajoo jële muy boucher bi al-Jazzar min indina ñun ñoo koy jox ci li nga xamante ne ci ñun ñun yonent bi alayhi salaam ñooy jël ci suñu mbir jox ko loo xam ne du bokk dara xaj yi léegi nag al imam Abdul Ghani dañuy continuer parce que benn hadith a def ci muntu bi insha allahu taala muy hadith numéro deux cent quarante et un ak ñeent bu ngeen benn mu ne an Ziyaad ibn Jubayr rahimahullahu ta'ala annahu qaala ra'aytu ibna Umara qad ataa ala rajul radiyallahu anhuma qad ataa ala rajulin qad anaaxa badanatahu fanaharaha faqaala radiyallahu anhu ib'athaa qiyaaman muqayyadan sunnata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullah mu naan Ziyaad ibn Jubayr mu ngi jëlee ci ku naan Ziyaad di doomi Jubayr radiya rahimahullah mu ne damaa gis mu ne ra'aytu ibna Umar gis naa doomu Umar yi muy kan Abdallah mawlaana ibn Abba <laughs> Abdallah ibnu Umar moom itam bu ne doomu Umar moom lañ jublu même bu dee ne Seydina Umar ibn Xattaab du moom kese la moom comme doom xam nga ne ma moo moo waxoon nga Hafsa ma ne même doom du góor du moom kese la moona ah oui <laughs> voilà du moom kese <laughs> kon mu ngi noonale kon nag mooy moo ci gën a si buñ ne ñu Umar rek moom lañ ci jublu voilà radiyallahu ta'ala anhuma kon mu ne damaa gis doomu Umar ji di Seydina Abdallah qad ataa bu dikkal ala rajulin ci benn góor boo xam ne moom lan la def qad anaaxa dëgg-dëgg daal dina yësal badanata alhamdulilah mooy gëléem ga moo xam andi ngir def ko haj yu fa naxaraha mooy mu yësal ko ah di ko loj ah léegi eh, fa qaala eh, Seydina Abdullah ibn Umar dëgg ñëw ba ci moom ne ko imaasa mooy bàyyi ko mu jóg bàyyi ko mu jóg ah mooy yebal ko mooy na jóg kiyaaman mu taxaw